axdu xalaaliha tafaaxuran xisaab wa axduhu takaathuran gadan ciqaab wa axduhu li shahwatin xisaabu gadan wa xabsun fiihi laa tartaabu kon fii lañu yemoon walillaahi alxamdu walminna kon sëriñ bi mu ngi doon wax ba léegi ci wàllu àddina voilà waxoon nañu li nga xam ne moo fi am bu dee lu xaraam ca nga ne moom lam lay jural bu dee subuhaat yi yu lënt yi ca nga ne wax na la lam lay jural léegi nag mu ngi continuer mu ne kantaa axdu xalaaliha kantaa di jàpp di jël li nga xam ne mooy li fi dagan nga ne ah kon de loolu moom xanaa moom comme que bii moom war naa baax mu ne la déet xaaral axdu xalaaliha jàpp ci li nga xam ne mooy li fi dagan waaye au nga def ko ngir sa boroom sante ko ko waaye tafaaxurat nga koy def ngir puukarewante voilà waaye man li ma am ci kër danga ko am sa ma ne oto yi ma yor yoroo ko bon waaye yow sa amul dara lu ma bokk ak yow di njëkkalante rek ca alhaakumu takaasu waaw di njëkkalante mu ne boobu moom ndaxa dagan na de lu dagan la waaye nag yow na nga ko utiliser moo baaxul na nga ko jëfandikoo moo baaxul ndax da nga koo def tafaaxuran di puukaréew te suñu boroom waxoon na inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur waaw suñu boroom nee woon na inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala laa yuhibbu bëggul kulla muxtaalin képp koo xamante ne nii day puukarewu réy di rëy rëylu faxur day puukarewu faxur di di puukarewu waaw waaw ba pare mu waxoon fële inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura borom bi bëggul koo xamante ne day nekk koo xam ne aji ngand ngandaloog rëy rëyloog puukarewu waaw kon nag mu ngi noonu kon nag yow nag nga jël lu dagan ba pare au lieu nga jaamu ci yàlla sant ko ci nga jël ko jëfandikoo ko loo xam ne baaxul mooy ak puukarewu mu ne loolu nag bu dee noonee nga jële lu dagan li loolu moom xisaab lim lay jëral jural ëllëg mooy borom bi dina la ca xisaab te dina di nga wax lan moo tax lii mu la daganal ah xañ ko ñu bari yombalal la ko lool teg ko ci sa loxo moolu tee nga sant ko ci ndax nga ci toj xolu ñi nga xam ne ñoo ko amul waaw di ci toj xolu ñu ñàkk ñi di puukare wante seen biir ku nekk di jaay ne maa ëppale lii maa ëppale ay garaat maa ëppale ay daraja suñu waroon mu ne loolu moom bu dee noon nga jële lu dagan li moom di puukare wante loolu lim lay jural mooy xisaab waaw kon gis nga de ñu ne ko côté jël kook ngir puukare wu kese am mu ne déedéet mu ne wa axduhu takaasuran xadan iqaab kantaa jël ko nag di njëkkalante moom lañu waxoon sànk ci saar boobu alhaakumu takaasur yéen daal li leen fëkk yitteel leen du dara lu dul njëkkalante rek ci moomeelu am amu àddina kese yoo xam ne dara yàlla nekku ci waaw hatta zurtumul maqaabir ba ni ngeen di deme ziyaare ji bàmmeel yi faatu wala ngeen continuer ci seen puukarewu googu ak seen njëkkalante bi seen ku nekk naan ñoo la gën a baril naan xam nga ci tëdd ci bàmmeel bii ta bokku ci ñun yéen waa sàngam amu ngeen ku mel noonu di lim leur leur héros naan ñi ñoo fi jaaroon ñun ñu am kenn amu ko di puukarewul ci loolu te loolu ak amuñoo yomb ñun senegal <laughs> mooy de lan moo tax ñenn ñi jàpp ne ñoom pour seen sëriñ baax fokk ñépp bon ngir ngir ñoom ñu war a baax loolu moo tegu fan foo fekk ñu ngi naan réew mi li ñu am ak li ñu am mane ne li suñu boroom xamul réew mi xam nga suñu boroom li mu xam inna ardi wasi'a inna ardi wasi'a sama suuf dafa yaatu gis ngeen ne tubaab yi saabsaab Makka ak li muy tedd tedd li muy màgg màgg màgg keroog bi nga xamante ne gars yi sonal nañ ko fa manu faa euh, wéyal mission bi da ko faa génne yóbbu ko Medinatul Munawwara foo xam ne dañ ko tuddoon Yasrib dëkk bu gent waaw mu bàyyi dëkk bi nga xamante ne nii ba muy génn keroog di gàddaay dafa turne xool dëkk bi. ne yow de yaay gine yaay suuf si nga xam ne moo moo moo gën a sopp lu fa yàlla te moom laa gën a sopp yow Makka bu dul woon ne say ñoñ ñoo ma génne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du ma génn waaye neewul ne fii la rek toog tey puukare woo ay maamam ak ay Seydina Xaliil ak yooyu déedéet waaw mbir yi kon newul foofu waaw li ki leen yàlla booleel jàppal fonk ko jàpp ku nekk sëriñ ba nga am boo jàppul ne moo gën xaw ma loo lu tax nga topp ko voilà loolu moom xaw ma lu tax nga moo moo gën ci ña mooy yeneen sëriñ yi fi ne <laughs> loolu la waaye à condition kooku nekk ku baax rek bu nekkee ku baax baax na waaye nag loolu warulaa yóbbu ci tout le temps yaa ngi def ay ay comparaison xam nga ne moos di wax waxi gaaruwaale rek waaw waxtaan yoo xam ne waxtaan yoo xam ne dañ naan ci sëriñ diw la ñuy waxtaane lépp gaaruwaale ñeneen ñi ci des a ngir wan leen ne moom du moroomu gaay yow boo paree ci lool ngay wax ba léegi waxagoo fi waxagoo fi lu loo xam ne yow mën nañ koo teg ci balance bi di ko peser mooy loo xamante ni nii yow bu ëllëgee sa borom laaj la yow waa léegi yow baax na kooku loolu yow lan nga def voilà ndax tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat waaw suñu boroom a ko wax ci suuratul baqara yu bari tilka loolee ummatun ay xalaat ay ay xeet lañu xad xalak romb nañ jeexal nañ lahaa ñeel na ko maa kasabat la nga xamante ne nii moom la doon fàggu te walakum te ñeel na leen yéen ñii yéen maa li nga xamante ne kasabtum moom ngeen di fàggu te kenn lañ ci dul laaj naan leen ana yéen ñii li ngeen doon jëf nan la demee kenn du leen ko fi laaj yéen itam ñun itam kenn duñu laaj ñiñ jiitu woon doon jëf kon nag affaire bi nañuy jëf waaw baax na di nettali waxu ñi nga xamante ne nit ñu baax ñi te nit ñu baax ci saxaaba yi la tàmbale waaw man mu baax ca saxaaba yal tàmbale waaw di nettali ak tamit ñi nga ñi na sa borom booleel réew mi nga ne loolu am na solo bu ko defee nit ñi xam ne ñu baax a ngi fi waaw mais bul yem ci réew mi kese neel waa gànnaar tamit am na ñu baax ñoo xamante ne ñoom ñépp ñoog suñu sëriñ si ñoo bokkoon lu ñuy woote benn képp lañ benn néeg lañ ñëwoon muy néegub l'islam waaw mais foo jaar affaire gaa gi eh, gaaru ay ñii war ñun li ñu yor déet mbir mi newul foofu waaw kon nag sëriñ bi ne kon ëppalante beeg njëkkalante beeg jour tumul maqaabir ba ngeen ñëwee ci bàmmeel yi naan xam nga ki ñun ki ñu tëdd fee wala ko tëdd bërëb diw ah xam ngeen ne yéen amu ngeen ko suñu borom ne lool rek leen di préoccupé jour tumul maqaabir kal jàjju leen nag kon nag sëriñ bi ne radiyallahu anhu hein gis nga àddina bi boo fi jëlee yu mu ngi wax ci yu dagan yi boo ko boo ci jàppee jël ko ngir lan ngir di puukarewante lool dañ la ci xisaab ëllëg xisaab bu tar lay doon xisaaban du nekk yasiran de bu bu woyof mukk waaye wa axduhu jantaa jàpp yu yi nga xam ne mooy lu dagan li fii takaasuran bi ci njëkkalante te dara yàlla taxul ndax ku nekk ci yàlla la ngay njëkkalante mooy ci lu baax kantaa ay maa am lii maa man lii déedéet mu ne xadan lool li muy jural cam sa koy def ëllëg yowmal qiyaam lan la koy jëral ay ay mbugal waaw ndax borom bi dafa wax ne dama leen a jox alal ji ngeen ci wutewante waaw ba pare wax ngeen ci dépenser fii ma leen digal ngeen dépenser te ku mel nii du dépenser ngir yàlla tax même bu ñuy bay def da yàq jëfam boobu bil man ni wal waaw waaw moo taxoon mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen sarax yi seen seen acte de bienfaisance yi ngeen di def di dimbali nit ñi ka def dara ci loo xam ne ci biti noonu ngeen koy présenter bil man ni ci ñaax nit ñi wal adha ak waxu lor cim Oh, am am dangeen a war a am jom nag waaw am waaye nag foo oh, jom nag daa am quoi ndax man mii ngeen gis lii may joxe dama koo liggéey waaw loolu yépp lépp yàqu moo tax kooku moom xanan njëkkalante ci yu dagan yi dajale ci lu bari ngir di puukarewante di puukarew di ci ëppalante ëllëg moom lim lay jural mooy ay mbugal wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajmaina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin